بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne ni mooy ñaar fukk bi ak juróom-ñaar mu ne yaa ayyuhal ladina amanu bala ñoo ñëw ci jataay bi weesu gisoon nañu laay bu mujj bi muy alxabiisaatu lil xabiisiin ñi nga xam na ñooy ñu yiis ñi moom ñu ñu jigéen ñi ñu yiis ñi ci góor ñi la loolu ñu waxoon benn firi la am na beneen am na sax yeneen ñett waaye nañ ci tudd benn kese mooy alxabiisaatu mooy wax yu ñaaw yi lil xabiisiina ñi nga xam ne ñoom ñoo ñaaw ñooñu nga xam ne seen dara baaxul ñoo yi ñoo yiis ta bon ñoom ñooy wax wax yu ñaaw yi de wal xabiisuuna lil xabiisaat comme noonu rek wa tayyibaat ñu ne am ñu ne mooy wax yi baax yi li tayyibiina ñi nga xam ne ñoo koy wax te ñoom la ñeel mooy ñi nga xamante ne ñoo ñi teey wallahu taala alam buñ ñëwaatee fi ñu ne woon kon suñu boroom ne yaa ayyuhal amanu kon bàyyi ñu ngi jàpp laaya yi comme lam waxoon ba muy tàmbali ne lii suuratun anzalnaha saar la boo xam ne dañ koo wàcc daldi farataal li nga xamante ni moo ci nekk ci yàtt ngir ngeen jëfu ko muy nekk ay aaya yoo xam ne yu leer la ngir ngeen may fàttaleku gisoon nañ li nga xam ne mooy laaya yi jëm yi mu leeral farata yi mu leeral ci wàllu ku njaaloo waaye it yi nga xamante ne ni moo jëm ñi nga xam ne ñooy jam ñi nga xam ne ñooy ñu sangewuñu di leen wax lu ñaaw de di leen tuumaalum njaaloo waaye ak ñaar na loolu ñi nga xam ne sëyuñu ak ñi nga xam ne ñooy sëy lan mooy seeni àtte ci jataay yi ñu génn nag ñëwoon nañ ci xaadisatul ifki muy nettaliw duur woo wala di labu minable mensonge bu garaaw boobale duur woo wala ñu tegoon ci loosu sayyidatu tahira bint tahiri radiyallahu anhuma di as radiyallahu anha wa ardaaha muy attey traitement des informations des données loolu lañu suñu boroom di jàngal fa ko war ci fii farataal ko ñu war koo doxe comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee léegi nag mu ngeen ñëwaan nag ci leneen li nga xamante ne nii mooy buñ ma waa traitement des données mooy lan buñ ma joxee xabaar nan laay def ba saytu xabaar yi leerlu ko ba mu leer naññ bala ma koy siiwal wala ma koy jàpp loolu nag kon biñ ci paree nag mu ñëw nag di wax nii ci laay yii ñuy dugg nag moom muy wax leneen loo xamante ne beneen loo xam ne faratala mu leeral ci saar bii ngir ñu koy doxe ba yawmal qiyam mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ay ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa tadxulu bu leen dugg mukk buyuutan ay kër ghayra buyuutikum yoo xamante ne du seen kër xatta lu dul tasta tastanisu mooy ngeen yëglu de watu tusallimu te ngeen nuyu ala ahliha ca ñaw waa kër goo gële daalikum loolee dama leen tuddal nii xayrun lakum moo gën ci yéen de la'allakum bu ko defee tadakkaruuna ngeen man di fàttaliku borom bi tabaaraka wa di waaru xam ne lii de borom bee ñu ko digal ñu doxe ko noon mu ne nag fa in lam tajidu fiihaa bu dee ne nag trouvé wu ngeen ca kër googale kër yooyu la ahadan kenn ngeen ñëw ci kër jàmbur daal di yëglu waaye nag kenn kenn waxu mooy déggu ngeen kenn wuyu leen mooy rek kenn nekku fa trouvé tadxulu ngeen fa kenn fala tadxuluha bu leen fa dugg naan ax ah, naa dugg rek waaye yow gars yi garaawul quoi buñ ñëwee dinañ ma fekk ci déedéet mooy ne bu fa dugg mu ne fala tadxuluha bu leen ko dugg hatta yu'zana lakum ba li nga xam ne ci lañ leen di joxe ndigal ngeen dugg de wa in qiila bu ngeen ñëwee nag ci kër jàmbur léegi ngeen ñëw ah daal di du yëglu ah ñu ne leen nag dellu leen fa in qiila lakum bees leen waxee irji'u dellu leen farji'u na ngeen dellu de bu fa nekk naan di xunna ko mer lan moo tax man maa ko def sax bàyyi sama yittee ñëw bu buntu këram di yëglu mu naan ma duwayow demaatal loolu kii kii kii man maa ko def déedéet suñu borom ne déedéet di farji'u na ngeen dellu rek huwa ndax kat dellu googu azka lakum moo gën a teey gën a sell ci yéen de wallahu te borom ci li nga xamante ne moom ngeen di jëf alimun ku ko xam la de mu ne laysa aleykum amu ngeen nag benn nekkul ci seen kaw junaaxun benn ngaañ benn problème du tadxulu ngeen dugg nag buyuutan ay kër yoo xamante ne nii nag ghayra maskunatin yoo xam ne kenn dëkkewu ko fii hamata'un lakum da ngeen fa am ay njariñ ay soxla yu ngeen fa am yoo xam ne foofu moom kenn moomu ko muy ay kër yoo xam ne wala ay place ay ay ay ay bërëb yoo xam ne dañ koo defar ngir nit ñi di fa dem di fa faje seen aajo par exemple wala yoo xamante ne nii di fa mën a teg seeni mbir di ko jëlaat nga xam ne mooy ne amul buntu booy dugg ak yoo di ñëw rek nit ñi di fa daje comme ni nga xamante ne nii ci yenn yi nga xamante ne nii da doon xew comme genre ba bërëb yi nga xam ne tujjaar yi commerçant yi dañ fa doon daje comme boo ñëwee ci marché bi fi nga xam ne moom ko fay toog nga xam ne dañ fay kii mooy yooyu nga xam ne ngay ñëw dugg si yooyu moom mu ne yooyu nag bu dee lool la moom ngeen am fa soxla bu ngeen di dox wala soxlaa boo xam ne soxlaay doomu aadama la wala seen bagage yu ngeen fa mën a jël wala lu ngeen dem di fa lijjanti mu ne loolu moom amul benn problème amul ngeen benn ngaañ wallahu te borom bi ya'lamu mooy ki xam du na li nga xamante ne nii moom ngeen di feeñal wama taktumuuna ak li nga xamante ne moom ngeen di nëbbu kon laaya yi juróom muy ñaar fukkeelu laaya bi ba juróom ñaar ba ñaar fukkeelu laaya bi ak juróom-ñeent loolu borom bi tabaaraka wa lii ñu fi gis nii mooy day day jàngale li nga xamante ne nii mooy tegginu yëglu bala ngaa dugg kër nit buñ la nee jàmbur nag amul nga naan sama mag la wala sama rakk la noo gawaay booy bi jarul may yëglu bañ a yëglu ah kay da yëglu kay loolu déedéet loolu lislaam bañ a yëglu doo ñëw këram noonu rek wala néegam ñëw rek dugg ne saraax ba ci biir dugg déedéet suñu borom nee na dee leen yëglu te bu ngeen ñëwee yëglu loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal nañu ana naka lañ koy defe comme xadiisu seydina abu ki seydina abu sa'id al-xudri radiyallahu anhu bi nekk ci saxiixayn bi muy nettali xew-xew bu xewoon diggante seydina abu muusa al-ash'ari abdallah ibn qays ak seydina umar ibn al-xattaab radiyallahu ta'ala wan benn bés seydina abdallah abu muusa al-ash'ari radiyallahu anhu dafa ñëw ci seydina umar di yëglu yëglu ñetti yoon Seydina Omar nag daa jàppoon dégg ko woon mu daal di dem bi muy dem mu woolu ko après ñu daal di koy woo bi mu ñëwee mu ne ko waa lan moo tax nga yëglu kiiwu après nga dem mu ne ko damaa yëglu ñetti yoon yi man kenn waxuma dara ma dem ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñu wax loolu ne boo yëgloo ñetti yoon waxuñ la dara mooy déggoo dara nga dellu Seydina Umar radiyallahu anhu nag mu ko doon dégg loolu mu ne ko di nga ko lu ko lu ko loo xam ne luy confirmer luy luy luy luy dëgëral que nii nii noonu nga dégg yonent bi alayhi salaatu mu dem ci fekk la ansaar yi ñoo xamante ni ka fa newoon kilifa ga gën a mag moo doon Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu mu ñëw wax leen ko ne ah man de Abu Muusa Seydina Omar moo wax naa kuy ñëw di feddali li ma wax ne moom laa dégg ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne ko kenn du jóg ci ñun lu dul ki gën a su nekk ndaw ci ñun ne yow Abu Muusa ne yow Abu Sa'id al-Khudri demal nee na bi ma demee ma wax ko Seydina Omar ne ko man nii dégg naa ko ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon mbir mi noonu la ñetti yoon waaw ngay daal di yëglu boo yëgloo bu dee nag foo xamante ne nii mooy dafa am ay buntu mooy bu boobaa da ngay fëgg comme ni nga xamante ne nii noonu la laylatul isra comme ni nga xamante ne nii Seydina Jibril alayhi salaam noonu ci guddi gi rañaan gi noonu la doon yëgloo day ñëw daal di yëglu daal di nuyoo ne ñu ne ñu ne ko ko kan la mu ne ko Jibril alayhi salaam gaa yi ne ko koo àndal asamaan su ne mu ne ko Muhammad ñu ne ko ndax yónni nañ ko yebal gi ñu koy yebal mu war a ñëw fii dafa jot mu ne waaw loolu nañuy yëgloo mooy bu dee ay buntu la da fëgg bu dee ay yuy la dangay ngay waaye bu dee foo xam ne moom am mbañ am am am mbañ gàcc la am foo xam ne mooy amul buntu noonu booy dugg da ngay taxaw daal di xàddamteku waaye mooy am na ci boroom xam-xam yu ne da ngay xàddamteku am ñu ne déedéet da nga naan da nga naan asalaamaaleykum a adxul wala yu mel noonu loolu lépp ay xadis la yoo xamante ne nii loolu insha allahu taala nit ki noonu lay yëgal ne maa ngi ña nuyu leen ne leen ndax mën naa dugg bu la nee duggal wala daa nga daal di yëglu bañ yëg ne mooy bu ñu xamee ne yow boo duggee nag fokk nga nuyoo ndax mënoon na ko ñëw tàmbali leen a wax saa mu nuyu leen moom kook bu leen ko faale de waaye nag nit ki buy yëglu ba léegi ci àtte yëglu yooyu mooy nit ki du ñëw nag di yëglu naan waaye ñu ne ko ko kan la mu naan man déedéet naan ana ndax loolu comme xadiisu Seydina Jaabir bi nit ñëwee ci saxiix yi moom Seydina Jaabir ibn Abdillah <coughs> radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne waaye damaa ñëw yëglu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ma ko kan la ma ne ko ana mooy man yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn mel ni daal mbir mi mooy kontaanul ci wax ju mel noonu génn naan ko ana ana naan ko man man nan lañ lay waxe ko kan la nga naan man loolu mooy déedéet da ngay wax sa tur ne man la bu dee yow Moussa jóob nga tudd waaye nag koñ bi ñu fi tudd Moussa Diop dafa bari da nga naan Moussa Diopum diw walla mu leer loolu dafa war a leer yooyu yii yëpp ay bon manière la yoo xamante ne nii l'islam bàyyiwul dara lu dul dinañu ko jàngal benn yiw lu dul bi jël ñu ko waaye benn loo xam ne lor la ak loo xam ne mooy mooy mooy du comportement bu baax lu waye di lu dul sori nañu ko loolu nit ki di yëgloo moo tax Seydina Shu'ba radiyallahu taala xarit la woon fi imaamu Maalik imaamu daarul hijrati boroom ngir mi mooy boroom xam-xam bu mag boo bëla dëkkoon Basra benn taa benn waaye dafa ñëw <coughs> ci taalibe yi ñëw naan ko agsi bur buntu këram daal di koy daal di koy nuyu mu ne ko ko kan la munaan ko mu naan mu naan ba mu ñëwee daal di yëglu mu ne ko ko kan la mu naan ko mu naan ko mu ne ko ah, mu ne ko man mu ne ko yow moomu yëgal ne man aw ma xarit boo xamante ne nii man la tudd de mooy ne man xaw ma arit boo xam ne sama xarit yi sama àndandoo yi kenn ku ci tudd man xaw ko après nag bi mu génnee ci la ko wax xadiis bi ñu wax sànq bu dinaa Jaabir bi indil ko càllaleem ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la waxoon Seydina Jaabir jaab mbir mangoog am na tamit ay heure yoo xamante ne nii ci la nit ki di ñëwee ci li nga xamante ne nii moom lay yëgloo mooy am na yoo xamante ne nii rawatina kër yoo xam ne ci la nit ki di gën a yëgloo voilà fi muy gën a feddale ko loolu it borom bi tabaaraka wa taala dina ko gën a leeral kon daal ci gàttal lool mooy fii li nga xam ne mooy laaya yi nga xam ne moom la fi borom bi leeral mooy yi nga xamante ne nii nit ki mooy ne dangaa war a respecter nit ku nekk nag amul sama booy la comme ni ñu waxoon sànq muy intimité nit ñi booy dugg muy les bonnes manières xam ni jëflanteeg nit ñi bala ngaa dugg kër nit wala néeg jàmbur da ngay fëgg waaye doo ne dabaj ba ci biir gis loo waruloo ne gis naan maa ngi jéggalu jarul jéggalu kom ni Seydina Xudayfa taalibe la woon ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam benn waaye dafa ñëw radiyallahu anhu xool dugg ci kër gi néegam xool xool ba doyal ba pare naan ko asalaamaaleykum ndax man naa dugg mu ne ko ba yow yaw kay sa bët yi dugg na ba pare yow nga dugg xool mooy dafa yërndu quoi xool ba doyal après naan ko ndax man mu ne ko way ma ne say bët moom moom dara